أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaarate leen balwaq fas ci jotaay yi nga xam ne muassasatul Wafa bi xuququl iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak juróom ñu fas yéene ci dalal Serigne Mamour Sall di koo xam ne fii ci dëkk bi la bokk ndax waajuram di alxaaji Sëriñ Sàll koo xam ne ci jëwriñu borom Daaru Muxti la bokkoon di koo xamante ne ku ràññiku la fii ci biir dëkk bi kon moom mën nañu wax ne liggéey bii ci la bokk moo tax tey jii nii mu ñëw ngir bokk ñun jotaay bi pour feeñal ci yéeneem ci wàll gi nga xamante ne moom la ko yàlla baaxe muy lu jëm ci wàllu génie civil te mooy lépp loo xamante ne lu aju ci wàllu dëkk la wala dëkkiin xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngatoom mu tàmbule am njàngam fii ci Sénégal jaar jaar ci école Madiaye Sall ci Ndakaaru defal defal foofa enseignement primaire ak enseignement moyen ginnaaw bi mu dem ci yaalu séeréen foofee fa la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat nag lu jóge fii ci biir réew mi dem fële ci États-Unis d'Amérique euh, ngir continuer am njàngam dem ci dëkk bu ñuy wax Utah foofee fa la jànge ba am diplôme ci wàllu ingénieur yi foofu tamit euh, diplôme de technicien supérieur ginaaw bi tamit foofu ci Utah ci États-Unis ci université bu nekk foofu la dugg ba am fa diplôme ci wàllu nekk wàll nekk koo xamante ne ingénieur la ci wàllu génie civil waaye bi mu jeexalee am njàngam foofu tamit taxul mu continuer mu bàyyi gëstu yi ndax def na ay gëstu yu baree bari ba yàlla baaxal ko mu am ay certificat yu wuute ci ay gox yu wuute ci atum 2009 am na certificat d'expert en sécurité routière ci atum 2012 fële ca Lyon ci France am na foofu ren encore certificat euh, euh, économique économie de transport ba tey encore ci atum 2007 2017 am na beneen certificat bu ñu wax certificat d'expert en trafic ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne am na ko ci wàll gi nga xamante ne moom lay yëngatu muy waru seeni civil bi ñu gisee tamit fii ci Sénégal tàmbali na di jàngale ci université bu Cheikh jot ci département boobu ci diggante 2006 ba 2013 ñu ngi doon jàngale foofu noonu ci wàllu seeni civil ba tey bu dee ci wàllu liggéey tamit mën nañoo wax ne wàll gi nii ku ci am xam-xam la ndax ku ko jëfandikoo la ndax liggéey na ci ci depuis 1999 ba fii ñuy wax ak yéen mi ngi liggéey ci wàll boobu noonu liggéey boobu nag mu def ko ci diggante bitim réew ak réew mi ndax fële ci états liggéey na fa ci wàllu génie civil lu mat juróomi bu dee fii ci biir réew mi tamit lu mat fukki at ak ñeent liggéey na ko ci wàll boobu noonu liggéey tamit ci ay cabinet yu wuute yoo xamante ne ay nit ñoo ko moomoon jël ko ngir mu mu séddoo ñoom wàll gi nga xamante ne yàlla dénk ko dénk na ko ko xam-xam bi nga xam ne yàlla dénk na ci wàll boobu noonu mu nekk consultant nekk expert nekk tamit euh, koo xamante ne technicien la ci wàllu boobu noonu waaye nag depuis deux mille deux mille la sos nag fi boppam di yëngutu ci wàllu boobu noonu ñu koy tuddee transport nga xam ne moom moo ko moom sosal ko boppam mu yëngutu ci wàllu sénési bi kon incha allah. ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal fii jotaay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun nag jàngat lu mu xam ndax li mu wax lépp ci wàll googu la te wàllu googu noonu incha allah moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko muy lu jëm ci wàllu génie civil suñu waxee génie civil nag incha allah moom danañu xamal loolu mooy lan lan mooy génie civil incha allah tamit danañu indil euh, lu jëm ci wàllu assainissement. ak wàllu transport wàllu tëli yeeg ni ñu koy doxalee xel yi mel noonu incha allah wàllu yi yëpp daal incha allah xam naa ne lenn nekk rek dana ci indi ab junj su ko defee nag bu indi ab junj nag bu demee ba waxtaan wi jeex incha allah mbokk yi képp koo xamante ne am nga ci loo xamante ne lu lënd la wala loo xamante ne bëgg nga koo xam ci wàllu boobu rek incha allah buñ ko bindee suñ ko indee fii incha allah dana ko leeral kon xam naa ne bala ñu koy jox gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah ci altine ji dañuy fas yéene yëkkati nag jotaay yi ñaan yàlla mu fekk loolu ko ay at yu bari ñu fas yéene ci ànd nag kilifa yu wute kilifa yu bari insha allah sëriñ si ak sooy fi fas teew su ko defee indi ay dénkaane ak ay yóbbal yoo xamante ne ndaw ñi dañu ko mën yóbbuloo sëñ Basiru Abdou Xudoos insha allah dana fas yéene teew ni ko sëñ Modou Kara waxe tey thème bi nga xam ne ci lañu bëgg a waxtaan mooy génie civil xam naa nag moom moo ma gën a dégg wolof waaye lijjanti nañ ba tàyyi ci wolof nuñ koy <laughs> tekkee mu jafe waaye mooy lépp loo xam ne ni rek jëm na ci wàllu ni ñuy liggéeyee ab dëkk wala dëkkuwaay wala dëkkin eh, xam naa waxtaan bi nag damay fexe mu bañ gudd lool boo ko defee laaj yi xëy na dana buñ ci eggee ñi danañ am eh, yi nekk seen xel ci jóge ci waxtaan yi mu bëgg koo laaj ñu jéem koo gën a leeral incha allah. bon léegi génie civil buñ ko xoolee dafa am dafa am liñ naan branche mooy ay car rek wala ay. bu doon garab la car yi nga xam ne moom moo tax ñu naan génie civil muy structure structure mooy lépp loo xam ne nii euh, tabax la structure da ngay am structure yoo xam ne nii tabax yoo xam ne dañ koy def ak euh, bant tabax yoo xam ne dañ koy def ak weñ acier sax la ñuy wax acier mooy weñ goo xam ne nii dañ cee yokk dañ cee yokk li naan charbon dañ dañ jël lañ yokk ci charbon toggaat ko mooy acier mooy mooy joxe acier euh, ak tabax yoo xam ne dañ koy def ak lu mel ne ciment loolu moom mooy euh, wàllu structure ci génie civil bu dee fu mel ne Sénégal nag li ci ëpp moom boo seetee euh, ciment la ñuy utiliser wala léeg-léeg bu dee ay bant tamit duñ ko liñ naan standardisé duñ ko teg ci am njàng maanaam wala boobu bu amee xëy na dañu xool ni ko maam yi daan defee rek ñu koy def waaye bu dee ci yeneen dëkk yi ñoom dañuy am ay code ak ay normes yoo xam ne bu dee tabax acier la nii nga koy defee bu dee tabaxu béton la nii nga koy defee bu dee tabaxu euh, bant la wala nii nga koy doxalee beneen branche bi mooy branche hydrologie hydrologie wala hydraulique hydrologie mooy daanaka lépp loo xam ne nii ci wàllu ndox la waaye euh, li ñu naan naturel mooy loo xam ne nit daanaka yoonam nekku ci mooy bu tawee wala bokk ndox yi nekk ci suuf dex yeeg euh, kii déeg yéeg yu demee noonu loolu mooy wàllu hydrologie bi bu dee hydraulique nag mooy mécanique bu ndox maanaam ndox mi ni muy doxeek ni muy daweek ni muy gaawee ni muy yeexee pour agsi fenn nit mën na ci dugal loxoom ba tey itam am na ci wàllu koo xam ne ni wàllu sunu boroom la ndax ni mu bindee li tax da ko dégle li ñu naan ndox dafa bari doole loolu boo xoolee ci hydraulique la ndax euh, fu mu war a jaar buñ ko bàyyiwul yoon wala sóoraale wuñ ko bu ñëwee moom dafay jaar kenn mënu ko ko tere tere jaar am itam li naan environnement environnement mooy branche bi nga xam ne nii day xool moom lépp loo xam ne jaww ji euh, saxaar yi euh, nu tuddati euh, mbalit yi muy muy lépp loo xam ne nit ñi barab yi ñuy dëkk ak fi ñuy nekk nuñ koy saytoo am itam beneen branche bi ñu naan géotechnique géotechnique moom wàllu suuf rek lay xool ndax suuf boo xoolee bam bam bam ba ko suñu borom sàkkeek léegi nga xam ne dana nekk ay millions yi millions yi at bi ci doomu aadama yi dëkkeek yéegi ay fukki junni at euh, wala lu ko boo seetee géotechnique dañ lay wax ne suuf dafay day dafay dafa am xel day fàttali buñ bëggee xool suuf lu mu àttan lu mu àttanu daanaka buñ ko jëlee dugal ko ci laboratoire am na fu ñu jaar ak moom foo xam ne ni danañ mën a wax ne suuf si suuf su su danañ mën a wax portance bi mooy lu mu àttan lu mu àttan ndax ban la ndax ndax suuf soo xam ne nii euh, day day dund la wala suuf soo xam ne nii mën nga cee tabax wala mënoo cee tabax ak yu demee noonu beneen branche bi mooy li ñu naan transport ak route transport ak route transport public a ngi ci mooy car yi dem ak di euh, circulation ngi ci euh, stationnement ngi ci euh, tali yi ñuy defar mi ngi ci transport aérien itam mi ngi ci ci wet ndax aéroport yooyu yëpp ci ci génie civil la bokk loolu moom mooy mooy cinq branches yi nga xam ne bu ñu nee génie civil ñoom ñoo tax muy structure wàllu tabax hydraulique muy wàllu ndox mook hydrologie environnement muy wàllu jaww ji géotechnique muy wàllu suuf si nga xam ne nii boo doon teg ab tabax ci nga koy teg transport ak route transport mooy lépp loo xam ne wàllu dem ak dikk la fi ngay fi ngay jaar muy aéroport wala tali wala boog li la ci jàllale muy avion wala wala wala oto yi bu loolu wéyee am na liñ naan ay sous branche yoo xam ne ni bokk na ci ci génie civil waaye génie civil rek moomu ko wala moom rek du ko jariñoo bokk na bi ci njëkk muy wàllu topographie topographie buñ ko waxee mooy ni suuf si bindoo ndax suuf si dafa tàlli ndax suuf si dafa jalu ndax suuf si dafa xóot loolu bu ñu koy xool mooy planimétrie li nga xam ne euh, lu ki li planimétrie rek mooy comme fi ñu nekk nii am na lu ñu naan bu dee altimétrie mooy li nga xam ne lépp luy jug wala luy wàcc bu dee bathymétrie mooy li nga xam ne wàllu ndox la loolu mooy wàllu topographie am na itam li ñu naan séisme séisme ci sous-branche la ba tey bu def malee Sénégal ñun duñ ko jariñoo lu bari ndax amuñu ay tremblement de terre yooyu waaye dafa dëkk yoo xam ne nii boo def ne Japon wala Californie états uni ci wala ay yenn dëkk yi nga xam ne suuf si day faral di yëngatu liñ daan ñàkk ci seen ay tabax ndax dangay tabax dara tey suba mu yàqu léegi buñ koy defar dañ ciy sóoraale ay module d'élasticité mooy loo xam ne ni day permettre tabax bi suuf si tabax bi ta taal tàllee ko ànd ak moom dina am nag fu mu yam waaye dañ ko ji sóoraale boo defee nga xam ne séisme yi mooy tremblement de terre bu ci nekk day am ay niveau niveau 4 niveau 5 niveau 6 niveau 7 mooy yu yu grave mais niveau 4 dëkk bu ko am ñaar rek booy tabax dañ lay obligé dañ lay dañ lay chartal nga boole ci euh, xam-xam boobu nga xam ne xëy na li ngay tabax dana gën a cher waaye bu jafe-jafe bu mel noonu amee tabax bi mën naa mujj am na nag fu mu yem léegi buñ demaatee ba tey am na li ñu naan résistance des matériaux résistance des matério mooy lu ñuy tabaxee lu nekk am na dëgëraay am na nooyaay am na xëy na foo xam ne bu fa eggee seey wala bu fa eggee bax wala bu fa eggee glacé yooyu yëpp dañ koy dañ koy sóoraale euh, am na naan mécanique mécanique statique mécanique statique ba tey léeg-léeg nit ñi dañ gis ñu toog ñu ne ah sama tabax bi dafa fet wala sama bunt bi dafa góndale xam nga tabax moom yënguwul bunt tam benn place daanaka lay nekk bu dul ubbeekoo tëju waaye matériaux mooy jumtukaay muy bant bi wala béton bi ñu ko liggéey moom day dund dund boobu nag lu ñuy war di sóoraale la ci bu ñuy defar ndax xëy na bant bi nga war a utiliser pour daaru musi ndax am day tàng bokkul ak foo xam ne boo nekkee ci wetu géej gi nga xam ne da am xorom li naan brise marine bi ñëw wala boo xam ne euh, foo xam ne féex na te amul jafe-jafe boobu yooyu yëpp dañ koy war di suuraale am tam liñ naan euh, dynamique des structures euh, structure bu bu bu nekk muy nu mu tuddati tabax wala wala lu mënti doon dafay am liñ naan mën na aussi yëngu ci niñ koy utiliser ci niñ koy jëfandikoo yooyu da ko ci war a sóoraale parce que mën na di jafe-jafe am itam naan mécanique des fluides muy ndox wala liquide bu mënti doon euh, ci ay déplacement am ak dikkam ak ci niñ koy jëfandikoo euh, am na léeg-léeg jafe-jafe yu mën a indi hydraulique urbaine waxoon nañ ko sànq mooy lépp loo xam ne nii hydraulique urbaine assainissement fa lay dugg ak euh, bu fekkente ne dañoo nekk ci dëkk bu dëkk boo xam ne ni bari na ay nit ñu am defarin boo xam ne dañ koy defar defarin boo xam ne méngoon na ak jamono euh, dañ koy utiliser euh, acoustique de batiment yaakaar naa waxoon nañ ko ci dynamique bi sànq ndax ñu koy utiliser bu fekkoon tey ji tabax la mu am ay ay niveau nga am ay étage ci kaw bu fa nit ñi nekkee bëgg di di daal di di moo xam dañuy sport wala dañuy fecc wala dañuy maanaam di yëngatu daal wala wala ñu daja dajafa lu bari di fa def ay xew yooyu yëpp boo koy jël da ngay xool ñaata nit ñoo koy ñoo koy utiliser bu ko defee nga mën koo xayma ci booy defar xool lan la attan boo ko deful moo tax léeg-léeg nit day nekk ci suuf nit nekk ci kaw nga dégg lu ñu def rek mu mu yëngatu eh, son yi di di ñëw yooyu loolu moo koy indi am na itam liñ naan thermique du bâtiment maanaam lépp li nga xam ne wàllu jaww ji la ci tàngaay beeg sedd beeg booy defar danga ko war a sóoraale ndax itam defar kër defarin boo xam ne nii daanaka kër gi du noyyi ndax dafa fatt wala dafa tëju wala yooyu yëpp day day ci da instrumentation moom mooy ndax yéen a may dégg ah ama damaa ngi dégg sama bopp bu baax <laughs> xaw ma micro bi xaw ma baaxul dina xaw d'accord fañ ko yokkee d'accord instrumentation mooy lépp loo xam ne nii euh, wàllu jumtukaay yi ñu utiliser wala yi ñu jëfandikoo pour pour euh, ngir mën a tabax ngir mën a defar li ñuy defar loolu mooy wàllu instrumentation yooyu dafa bokk ci génie civil waaye génie civil rek moomu am na yeneen yeneen euh, domaine yoo xam ne ni dañuy dañ koy utiliser kon buñ ko tënkee ñu xool branche génie civil yi buñ ci delloo nga xam ne mooy lépp loo xam ne wàllu tabax la lépp loo xam ne wàllu ndox la mu ñu naan loolu loo xam ne ni wàllu assainissement la assainissement dafa am ñaari volet mooy wàllu euh, liquide ak solide bu dee assainissement liquide mooy ndox yi nga xam ne day jóge ci kër yi boo sangoo wala nga jàpp wala nga dem wanag wala wala wala nga raxas say ndab loolu ndox yooyu dañ koy jàppee ne ndox yu tilim la bu fekkente ne nag euh, ndox yi ñu naan ndox yu set mooy comme ndox bu tawee mën nga koo taataan mën naa jaar ci talit mën na ne dañ jàpp ndox mu set la yooyu boo ko boo ko ko boolee mooy kon wàllu hydraulique bi ak itam li ñu waxoon wàllu suuf ak fépp foo xam ne ni dañ faa bëgg a def bâtiment ak wàllu dem ak dikk nga xam ne kon génie civil day loo xam ne nii dëkk mun dem te sukkandikuwu ci boo xoolee itam dañ lay wax leen lu mel ne transport dañ lay boo jëlee transport nga xool lu mel ne Rome ku ne dégg na Rome empire romain euh, doole bi mu amoon dañ lay wax ne mi ngi ko am te ñoom ñoo njëkk a indi technologie wu xam-xamu defar ay liñ naan système autoroute wala système route tali ñoom ñoo ko njëkk a defar bu dee affaire roue Égypte daanaka mën nañ ne Afrique la jógee ndax égyptiens yi ñoo njëkk a créer système roue di ko utiliser ci ay chariot mooy sareet ak yu demee noonu waaye affaire tali romain yi ñoom boo seetee ci dimension bu mag nga xam ne mën nañ koo xayma méngale ko tëgg kii ke méngale ko njalbeenu développement ci ñoom la njëkk a jugee te ci seen defaru li ñu naan réseau routier muy ay tali ñoom ñoo ko njëkk a def xoole boo xoolee ñu ci topp ñu ne la allemand yi biñ ko defee seen système autoroutier ñoom tam ci lañ gis beneen xeetu développement boo xam ne ni amuñu ko woon ba ñi nga xam ne xëy na ñoo ci mujj muy ci bu ñu mel ni amerique dañ lay wax ne bi ñu jugee ci deuxième guerre mondiale bi ki ko jiite woon nga xam ne président Eisenhower la tudd li mu def dafa euh, sumb liggéey boo xam ne daanaka mat na euh, jege na deux cent millions euh, deux cent deux cent mille kilomètres d'autoroute nga xam ne deux cent mille kilomètres mooy ñaar téeméeri junni ci ay kilomètres la def ci ay tali nga xam ne liggéey bi xayma bi jëlal na leen juróomi at liggéey bi jëlal leen fanweeri at waaye dañoo gis ne bi ñu ko defee rek seen économie dafa tàmbalee dafa soppeeku ndax bu njëkk train lañ daan utiliser pour euh, transporter jëlee lépp loo xam ne ni euh, bagage diis la wala leneen di ko yóbbu dëkk ak dëkk dañoo mujj camion yi ñooy ñëw sa buntu kër jël fi dara yóbbul ko euh, keneen dañoo gis ne dañoo am beneen économie bu bees bu bokkul ak liñ daan am nga xam ne kon euh, dëkk yu bari yu ci yu ci sukkandiku ba tey jii boo demee ci dëkk bu mel ne Maroc rek dañ lay wax ne am nañ 2000 kilomètres d'autoroute te buñ ci duggee yàggu ndax jam euh, jamono boo xoolee liñ naan temps dafa ndax dafay lu précis dafay loo xam ne ni jaxaw jawhar la maanaam amul lu ko lu ko ëpp njariñ kon nag lépp loo xam ne ni mën na économiser nit ñi temps wàññi leen euh, nu mu gën leen jàppandalal mbir yi rek day tax économie gën a développé te dañ lay wax sax ñaare léeg-léeg ki la ëpp lu muy dem ak dikk ki la ëpp lu muy dem ak dikk moom moo la économistes yi dañ koy def dañuy def xayma yoo xam ne dañu xool ñi ëpp lu ñuy lu ñuy déplacé nga xam ne dañuy def léeg-léeg euh, nit koo xam ne boo xoolee at mi mën na cee tukki ndax lu bari dëkk yu bare bare bari dem ak dañuy xool léeg-léeg dañ koy méngale ak li muy gañe ci ci ci xaalis li muy am dañuy xool ne ñi ëpp lu ñuy déplacé ñoom ñoo ñoo ëpp lu ñuy lu ñuy am koom moo tax léeg-léeg structure yi nga xam ne nii munta ñàkk muy port muy aéroport muy ay tali ah muy ay gare routière yooyu dafa am dafa am solo ci dëkk te mënut a ñàkk kon buñ jógee ci loolu am na ay jafe-jafe yoo xam ne ni seetlu nañ ko ci wàllu assainissement ak wàllu li naan transport wala aménagement amenagement ni ñuy defaree léeg-léeg suñuy mbedd wala suñuy tali wala yu ñu demee euh, kii sax euh, euh, yàlla ñoo ndax defaroon nañ am na image yu ñu ci dëkk bi sax pour bëgg koo wane waaye dinaa ci wax buñ ci àggee doonte du du feeñ ci du feeñ ci. kii présentation bi dellu dellu ginnaaw tuuti indil image bi njëkk rek demal technicien bi nag dafa aayu waa baax na yamal foofu waa baax na image bi boo ko xoolee ndox yu tilim la ci tali bu yaatu xëy na ñi ko xam-xam nañ fan la du ma wax fan la wala ma wax fan la ma wax fan la waaw fii Touba la fii Touba la ci avenue bu mag bi jëm ci jumaa ji xam nga lii dafa xaw a doy waar bis bu ne ñu romb ko waaye yëngalul kenn te xam nga ndox yu tilim yi mën na indi ay feebar bu ci xale fi mu ne mën na dox ko dugg ci nit wala nit wala koo xam ne du gis mën na dox ba dugg ci gën a gaañu wala xale dugg ci gaañu wala yeneen waaye feebar yi muy indi nga xam ne dañ naan ay yoo ay ay siburoog nangam ak nangam lii moo koy gën a indi ndox yi nga xam ne ni dafay nekk ci mbedd mi moo dañuy wax ne santé publique affaire wér mbirum wér buñ ci bëggee bu ñu ko bëggee saafara dëgg-dëgg ndax boo demee ci dëkk yi ñu naan leen dëkk yu doo fa gis lu mel nii xalaatoo ko sax doo fa gis pour nga doo fa gis yoo doo fa gis weñ léeg-léeg wala boog jafe na pour nga gis ko fa moo tax it day jafe pour nga gis fa moom euh, feebar yu mel ne ay siburoog yooyu ñoom amatu fa loolu moom siburu amatu fa li ko waral mooy ne dañoo dindi. dañoo xeex ak euh, salte ba ba ba ba rey ko gisatuñ ko moo tax feebar yi ndax feebar boo xam ne salte koy indi walla wala sàggan laa koy mën a tuddee ndax ndox yoo xam ne nii dafa tilim ñu waroon koo am luñ ko traité te loolu assainissement moo koy toppatoo boo xoolee bii ci topp kii dafa def foosam ubbi ko ndox mi génn ci tali bi xaw ma ndax am na foos xaw ma ndax amul foos waaye daal ndox yu tilim yi di jóge ci kër gi di génn ci mbedd mi lii tamit même euh, jàngoro yi doon wax fee rek moom mooy amaat fii nga xam ne du lu war a mën a nekk wala bokk saafara si war na mën a am yaakaar naa ñu ci bari xam nañ ndax gox bu mel ne gox yi ñuy nekk wala box fu mel ne Sénégal sax ñi ci ëpp ci kër yi amuñu liñ naan réseau wu euh, assainissement hmm. ñu ci ñu ci bëri amuñu réseau wu moo tax nit ñi dañuy am foos seen kër waaye foos boo koy am itam sa kër dafa am nuñ ko war a defaree ndax ndox yi fépp foo xam ne dañ fay raxas la wala ñu fay sangu walla ñu fay jàpp wala ñu fay tuur ndox wala yooyu dafa war a am liñ naan réseau de collecte luy dajale ndox mi su ko dajalee mu am réseau transport mooy canalisation tuyau bu correct bu ko yóbbu ci liñ naan fosse septique bi fosse septique bi nag li muy li njariñam mooy ndax ndox mu tilim mi dafay am liñ naan matière solide day am lu dëgër ak lu ndoxe ndox mi moom ala kulli alin su dee ndoxu kese la moom bu eggee ci suuf si su fekkente ne napp bi sori na rek amul jafe-jafe ndax nag suuf moom li muy jariñ ci ndox mu tilim wala ndox mu mën doon li ñu naan filtre la da koy da koy sekk da koy segg di ko segg di ko segg ba xëy na buy eggaat ci nab bi dana fekk ndox mi dootul am benn jafe-jafe waaye loolu li ngay njëkk a def mooy fosse bi day dangay ngay day day xàjjale lépp loo xam ne tilim la dëgër mu mu mu mu wàcc ci suuf ndox mi moom daa di dem bu ndox mi demee nag mën a euh, wàccaat ci nab bi jaar ci suuf si mu filtré ko waaye bu fekkee ne dafa nekk ci dëkk boo xam ne ni napp bi napp bi mooy ndox mi nga xam ne moo nekk ci suufu suuf si ndox mi bu fekkee nappe bi dafa jege comme fu mel ne Dakar jafe-jafe bi mooy lii mën na indi infection ci ndox mi te napp bi bu fekkee day day am ci yeneen dëkk mën na bañ a nekk sax dakaar ndax Dakar exemple bi ma ci mën a joxe mooy mbëbës fi ñuy sànni mbali boo demee ci dañ naan am na napp bu tudd Caaroy na bu caaroy boobu Dakar ci boppam SDE dafa daan jël ndox muy alimenté bu njëkk SONES di alimenté Dakar waaye tëj nañ ko ëpp na yaakaar naa ñaar fukk wala fanweeri at tëj nañ ko léegi ndoxu Dakar yëpp daanaka lac de lay jóge léegi léegaan rek ñu am fu ñu def forage pour mën a alimenter waaye boo xoolee fi mu ne li am ci ndox ci caaroy mënoon na yore lu bëree bëri bëri ci ci dakaar day am dëkk yoo xam ne léeg-léeg feebar dina fa dugg yàq fa lu bari lu mel ni mën na ko indi nit ñoo xam ne xëy na nat bi day jege te toppatoo wuñ seen ay foos euh, niñ ko war a niñ ko war a kilee toppatoo wee boo xoolee am na ñoo xam ne léeg-léeg dañuy jël seen foos dem def ko ci biti kër gi am na image yoo xam ne nit ñi dañuy jël seen foos dem def ko ci biti kër gi mbedd mi nga xam ne ni ñépp a ko bokk yaakaar naa mooy image bi sa waay di wane mbot mbedd mi nga xam ne ñépp a ko bokk kenn amul yellul du yoon nit ki jël dem def foosam def ko xëy na léeg-léeg nit ki mën na jël fosse perdue maanaam bu defee fosse am ci biir këram nga xam ne décanté na matière solide fosse perdue bi nga xam ne ndox mi rek la mu defar ko suur ko ba mu ko rek kenn doo xam ne sax ma nga fa mais waaye jël foos boo xam ne dañ koo tabax mu nekk ci ci mbedd mi nga def ko ci xam nga loolu dafay xaw a doy waar li ñuy pro li ñuy li ñuy li nga xam ne moom la yoon yoon yoon bëgg mooy ku am sa foos nga def ko ci sa biir kër lu mel ne euh, image boobu ci topp mm-hmm. am na li ñu xool itam li ñu gis tamit ci wàllu assainissement ba tey muy insalubrité insalubrité mooy ba tey wàllu mbalit image yi ma jële woon ci bëccëg sax ak dem naa ci wetu armeel ya fee gis fa foofu ay jalu mbalit yu bari ak booy dugg ci dëkk bi am na jalu mbalit yu bari am na itam boo xoolee fi marché bi nekkoon xaw ma kañ lañ ko dindi xawma ma kañ lañ dindi marché bi kañ lañ ko toxal mat na weer mat na ayu bis ëpp na ayu bis waaw xam nga léegi boo xoolee foofu sagar yaa nga fa salte yaa nga fa desitu tabax yaa nga fa te ku ñëw boo xoolee mooy vitrine dëkk bi mooy entrée principale bi ndax mbalit moom moo lay njëkk a gàttandu du daaru rek dëkku Sénégal yépp daanaka noonu boo demee Ndar boo demee Louga ci national bi boo demee feneen maanaam li lay njëkk a mooy ay kàmbi mbalit dañuy fekk benn kàmb rek ñu jël di ci di sotti te loolu nag dafa jafe-jafe bi mooy de da ci am loo xam ne ay kilifa wala bokk autorité moo mën a ne nit ñi fii ngeen jaar bu du loolu nit ñi organiser wu waaye dafa dafa xaw a doy waar daal ndax moom daal kii maanaam <laughs> yellul léegi boo xoolee da ngay xool dëkk bu mel ne Rwanda moom lañ jël ci exemple ci Afrique. nga xam ne ñaar fukki at ci ginnaaw ñoom ñi ngi doon quatre-vingt-seize vingt dix daanaka ñi ngi doon reyante li fa dee kenn xamul lu mu toll te léegi boo ñëwee ci Afrique dañ leen di jël comme dëkk bi gën a set ci Afrique wala boog ci dëkk yi gën a set ci àdduna bi nga xam ne léeg-léeg jafe-jafe yi li ko mën a saafara du lenn lu dul euh, pas-pas wala boog pasteefu wala boog dogu ñi nga xam ne nii ñoom lañ dénk ñiñ dénk nag mën na nekk euh, ki ci collectivité bi comme maire bi mën na nekk am directeur agence mën na nekk euh, njiitu réew mën na nekk ministre mën na nekk xalif général mën na nekk leneen xëy na nag léeg-léeg dañ dul am information bi mooy ndax wax nañ leen waaye jafe-jafe biñ ci am rek mooy ne ñoom ñoo bokk ñoo bokk dëkk bi xëy na léegi léegi ñoom it dinañ génn gis ko wala xëy na duñ ko gis man loolu daal moom mooy mooy mooy mooy li ci xaw a jafe mooy li ci xaw a jafe waaye xëy na ku mel ne sëñ Ahmadou ñoom dinañ ko mën a eggale ñiñ ko war a eggalee ñu organiser ko waaye daal li am mooy ne bugguma dugg trop ci débat waxtaanu technique ndax xam-xam bi léegi am na xam-xam bi itam euh, ku ko soxla rek ñi ko mën a def ñi ngi fi waaye jafe-jafe bi ñu am yaakaar naa léeg-léeg mooy organisation ak ak njiit léeg-léeg foofu la ñuy amee foofu la ñuy amee jafe-jafe ndax bu fekkente ne Rwanda mi nga xam ne ci guerre lañ jóge mën nañ koo def kon ñépp mën nañ koo def waaw kon wàllu assainissement loolu lañ ci bëggoon wax léegi bu ñu xoolee itam aménagement wu voies yi aménagement wu voir yi mooy mbedd mi nga xam ne ñépp dañ koo bokk naka lañ koy defaree ak naka lañ koy bokkee bi njëkk li ñu seetlu mooy ne xëy na fu mel ne daaru sax bariwu fi lool waaye fu mel ne Touba boo xoolee danga ko gis bu baax xëy na li tax sax du du feeñ bu baax mooy ne diggante Bawol ak Kajoor wala boog sanc yi nga xam ne nii sancu murit yi ñoo ko sanc avantage bi ñu am ndimbal li ñu am mooy dañ koo dañ koo defar defarin bu yaatu waaw dafa mel ne mag ñoom ñi doon sanc dëkk yi ñoom bu fekkente ne jànguñu ko walla boog am nañ am nañ xam-xam boo xam ne nii xaw ma fu ñu ko xamee waaye lañ daan def sax ñoom lañ daan def wala lañ defoon ba léegi sax ñun ñi fi nekk ñu lu mel noonu ndax boo xoolee mbedd yi niñ koy niñ koy defee mu yaatu ay mbedd trente ay mbedd cinquante bu tuutee ba tuuti ay ay vingt mètres boo leen tey ji fu mel ne dakaar da nga fay ñëw da nga fekk koñ ñu defal la ay mbedd huit mètres ay mbedd douze mètres ku nekk bëgg a tabax immeuble ba noppi am ñaari wala ñetti oto bu ko defee fu nit ñi jaar duñ ko am fu ñu gaara duñ ko am mu ngoog loolu ay nit fu ñuy dëkk buñ koy waajal ngir ñu mën a dox dox dox bi mënta ñàkk boo seetee fu mel ne Sénégal dañ lay wax ne nit ñi ni ñi déplacé woo mode de déplacement quatre-vingts pour cent yi boo jëlee fukki déplacement fukki dem ak dikk juróom-ñett yi tànk la ko nit di kon xam nga fu mel noonu dañoo war buñ koy defar ñu sooraale juróom-ñetti per euh, nit yooyu nga xam ne dañuy dox waaye bu fekkente ne fu mel ne milieu urbain la nga xam ne dëkk yi nga xam mooy dëkk moderne yi léegi ndax boo jëlee lu mel ne daaru ville mooy daaru centre daaru fii ñu nekk milieu urbain lañ koy considérer ci langage génie civil soo jëlee fu mel ne Dakar daanaka fépp Dakar milieu urbain la soo jëlee lu mel ne tuubaa centre tuubaa ci xol bi ak li ko wër milieu urbain la ndax am na ay tali bari na ay nit bari na ay oto bari na ay commerce jaxasoo boobu bu amee buñ ko organiser wul rek day xaw a doy waar technicien bi dafa kii dellul ginnaaw tuuti da nga xaw waaw. mën nga taxaw foofu image boobu liñ naan occupation anarchique mooy boo xoolee ci image boobu fi nit ñi waroon a doxee ay mbaar lañ fi gis fi oto yi waroon daw nit ñaa ngi fi dox xam nga loolu moom <laughs> mooy kenn ku nekk day def lu la neex te jafe-jafe yi muy indi mooy ne ci transport bi dañuy am dañuy am jafe-jafe accident yu bari aussi léeg-léeg lii moo ko indi ndax nit ñi fi ñu waroon a fi ñu waroon a dox amuñu ko ñu wàcc tal bi oto yu fi ñu waroon a daw nit ñi di fi daw te ñoom itam amuñu beneen pexe dañuy forsanteeg ñoom loolu léeg boo ko seetee fu mel ne dakaar dañ lay wax ne. Euh, am na professeur Habib Sy bi nekk euh, CTO étude bu mu ci defoon nga xam ne moom centre CTO kese weer wu ne dina jot deux cent cinquante piétons ñoo xam ne dañuy dox ñu accidenté ñaar téeméer ak juróom fukk yoo xam ne nii oto leen fëkk mbëkk wala mobile leen mbëkk leen ci CTO kese nga xam ne boo ko xoolee euh, dakaar am na daanaka lu tolloog fukki centre ak juróom yoo xam ne mën nañoo jël ay nit yu accidenté faj leen principal nga fa Yaasho nga fa Grand Yoff nga fa et cetera nga xam ne kon lii gaañu ci tali doo xam sax nu mu te li koy waral mooy occupation anarchique bi hmm? waaw moo koy waral hmm. moom concentré boo xoolee exemple boobu ñu indi ci image boobu exemple bi ñu indi ci image boobu Rwanda la ba tey ndax exemple yi bu bëgguñu woon a jël benn dëkku tugal wala feneen ñu naan ñoom ñoo ko man ñun mënuñu xam nga kii ute nag image bi ñu wane sànq waa te lu mën a nekk la oto yaa ngi jaar fu ñu war a jaar mobilette yi ñu utal leen fu ñuy jaar ndax boo xoolee ci diggante trottoir bi ak oto yi di nga gis foo xam ne mobilette yi fa la jaar duñ ñëw di di di di raaxaloo oto yi te loolu li muy indi day indi na ñoom dañuy gën a mucc rek ci ay ay jafe-jafe te itam dem beeg dikk bi dana dox ni mu war a doxee. Mhm. demal directement ci tableau yi moom dafa sama technicien bi dafa suivreul moom dafa bëgg a xoolal ma ba noppi di def leneen looloo indi jafe-jafe bu waree changer du xam bu hein avancé demal demal demal boo xoolee ba tey ci wàllu transport ak circulation dafa am xayma bu ñu def boo xam ne ci région de Dakar la région de Dakar dañ jël lu tolloog euh, juróom benn fukki barab yoo xam ne ci région de Dakar la yoo xam ne def nañ fa ay relevé de données liñ naan dem jël fa ay ay information yoo xam ne dañuy xayma ñaata oto ñoo fay jaar ci ay tali yu bari ba mat juróom benn fukk biñ ko xoolee yi nga xam ne ñoo ci ëppoon ay oto mooy autoroute bu dee commune autoroute moom ñépp xam nañ ko yaakaar naa ku mës a dem pompier rek <laughs> xam nga autoroute ak route buñ naan corniche mooy biy jógee biir Dakar di dem boori Almadi ak liñ naan VDN nga xam ne moo jóge quartier buñ naan Fann résidence ci Dakar jëm boori parcelle continuer géejawaay noonu mooy VDN bi ñett yooyu bi ñu xoolee benn bu ci nekk ndax juróom-benn point juróom-benn barab yi nga xam ne ñoo fa ëpp oto ci juróom-benn fukk yooyu juróom-benn yi ci ñetti ñetti tali rek la nekk muy VDN corniche ak autoroute bu ci ne am na ci ñaar biñ ko xoolee moyenne bi mooy moyenne bi buñ jëlee bi ci ëpp ak bi ci gën a ndaw ñu boole leen xaaj ko ci digg bi mooy moyenne bi après 688 véhicules la muy 700 par voie ci ci voie bu nekk voie yi mooy yoon bu ci nekk ci tali bu dee ñaari yoon la ñetti yoon benn yoon buñ ko xoolee te norme bi daf lay wax ne véhicule voie wu tali tali bu ko defaree yoon bu ci nekk war na mën waxtu wu nekk junni ak euh, juróom-ñeenti téeméer ci ay oto jaar ci te boo xoolee dañ naan la Dakar ci étude bi ñu def daanaka juróom-ñaat téeméer ci oto par mooy li nga xam ne moo fay jaar nga xam ne mënoon nañ ci niñ ko defaree buñ ko xoolee dañ naan liñ tali bi liñ ko defaral li tax ñu defar ko sax moo ëpp li fay jaar léegi loolu yóbbuñu ci ne lu tax kon fu mel ne dakaar te buñ nee dakaar rek yeneen yeneen sant urbain yëpp ñoo ko bokk tuubaak ak Ndar ak Thiès feneen lu tax tali di xat tali boo xam ne buñ ko defaree pour ñetti oto benn oto fay jaar kon lan moo tax muy xat ndax bi ñu xoolee trois cent pour cent capacité bi ëpp na trois cent pour cent par rapport ak liñ ko liñ ko liñ ko liñ ko dimensionné mooy liñ ko li tax ñu defar ñu xool ne ñu gis ne li ci am mooy ne léeg-léeg boo ñëwee ci carrefour yi mooy selebe yoon yi fi tali yi daje niñ ko defaree defar bi dafa méngoowul ak ni mu waroon a mel te loolu day indi ay jafe-jafe leneen li ci am mooy ne oto yi bu ñuy deew duñ am fu ñu gaare da ngay gis ku dawal ba yàgg rek ci tali bi lay taxaw wàcce ki mu war a wàcc wala jël ki mu war a jël diir boobu mu taxaw am na nag ñu nekk ci ginnaawam ñoom bëgg a dem te amuñu fu ñu jaar kon faaw moom mi ngi leen di tardeel loolu day bokk ci liy indi jafe-jafe waaw nga xam ne itam liñ waxoon ne wane woon sànq ci am encombrement bi ak occupation anarchique bi nga xam ne lu neex waaye mu def nit ñi fi ñu war a doxee kenn bàyyilu leen ko ngir ñu mën cee dox ci jàmm dañuy def ku mel ne man mooy ñëw lal fa mbaaram maamu lal fa taabalam di jaay maamu ubbi fa vulcanisateur wala yu dox noonu ba ci image yi ma jëloon bokk na ci euh, mooy kër borom daaru bu mag yi nga xam ne sëñ baa ngi koy defar boo demee ci bunt ba am na ñoo xam ne teg nañ fa seeni taabal ñi teg fa seeni mbaar ñi teg fa seeni yeneen bagage ci ñaari wet yépp bi féeteeg marché bi ak bi féeteeg tali bi te biñ ko fi defee yàggul lu mel noonu nag buñ ci jugul dañuy xëy ndax defar nañ marché bu bees yaakaar naa képp kuy jaayee maanaam waroon na mën a dem foofu waaye bu fekkente ne fu neex waay mu def marché fu neex waay mu def boutique fu neex waay euh, mu mu juug ay xeeram wala leneen ak leneenam kon day indi ay jafe-jafe waaw loolu biñ ko seetee daal mooy mooy ne jafe-jafe bi organisation mooy organisation xaw ma nuñ koy waxee orga no nos waaw nos <laughs> mooy mooy loolu organisation daal ak ak euh, xam nga dafa am li nga xam ne nit ñi moom lañ moom lañ moom lañ moom lañ li ñu dañu ragal ku leen ku leen ku leen ku dal seen kaw te yaakaar naa day xam am foo xam bu fa eggee fokk mu am njiit lu dëgër wa du ma ne sax dëgër njiit loo xam ne danaan man lii laa bëgg sama dëkk bu ko bu loolu amee nag mu teg yoon boo xam ne ni ne ku ko wàcc daan lii la waaye li fekk amul daanaka nit ñi dañuy nekk ci lu leen neex di def lu leen neex te du ci dëkku Sénégal yëpp man xanaa Kédougou laa fa demul waaye foo ci dem xëy na léeg-léeg sax fii mooy tane ndax li ma waxoon ci njalbeen ne mag ñi ni ñu defaree dëkk bi dafa yaatu waaye jafe-jafe yi am fii moo am Ouro Sogui moo am Tambacounda moo am Ndar moo am Thiès moo am Touba moo am Ziguinchor moo am Dakar kon nga xam ne du ci du ci du ci dëkk bii rek la la jafe-jafe bi am waaye ci réew mi la kon nag dañuy jàpp ne ci problème comportement daf ci am lu bari mooy ni nga xam ne nit ñi noonu la ñuy doxalee léeg-léeg li ñëpp bokk dafa am nuñ ko war a sàmmee ak nu ci kenn ku nekk loo ci war a jël ak loo xam ne ni da ko ci da ko ci war a bàyyi ci tënk loolu mooy li nga xam ne ni indi woon naa ko ci ci waxtaan bi bu fekkee am na ay laaj euh, xëy na ñu gën a mën a leeral yenn yi te mooy lépp loo xamante ne lu aju ci wàllu dëkkin la muy lu aju ci wàllu assainissement ak wàllu ni ñu tabaxeek wàllu tali yeeg ak yeneen ak yeneen muy wax waxtaan woo xamante ne waxtaan mu am am solo la xam naa ne bala ñu ñëw ci laaj rek dañuy jox kàddu gi Serigne Mouhamadou Amine Touré di koo xamante ne moom tamit miin nañ ko fi jotaay bi su ko defee rek mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane laata ñu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo ci waxtaan bi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou jërëjëf sëriñ Mame Mor waxtaan wi am na solo lool euh, li ma ci indi nag dolli ko ci xam naa du ko tax a bari tax waaye yaakaar naa dina am njariñ tuuti rek ndax du ma duggee fi ngay waxee sax dëgg-dëgg waaye fi jafe-jafe bi nekk fi ma xalaate ne fi la jafe-jafe bi nekk dëgg-dëgg foofu lay waxe tuuti ci juróom yi nga tënk nga xam ne mooy cinq branches de génie euh, civil nga xam ne yaa ngi ko tënk ci structure hydraulique di nga environnement ak euh, ak géotechnique ak transport nga xam ne réew mi yépp la jafe-jafe yooyu nekk réew mi yépp amul benn dëkk comme ni nga ko waxee léegi du Dakar du fanaan image yi nga jël te jëlee ko fii Touba jëlee ko daaru Darou si image yenn image yi moo nekk Dakar mën ngaa jëlee sax yu ko gën a ñàng Dakar te it lañ leen tanee ñun mooy mag ña xalaat yatt yoon yi dagg dëkk yi dañ ko dagg ci dagg yi woo xam ne nii dafa avancé woon sax seen jamono. loolu bokk nañ ci ñu dimbale dëgg-dëgg man fi may waxee dëgg-dëgg mooy mbir yi du nekkul ci nit ñi dëgg dëgg dëgg nit ñu bari mi ngi nekk ci nit ñu néew ñi nit ñu néew ñi ci la problème bi nekk dañuy wax ne dañuy wax ne boo jëlee 313 mooy nit ñi 313 kenn ki boo ko jëlee mooy njiitul nit ñi fukk yi ak ñaar mooy ñami tànn ngir ñu jàppale ko trois cents yépp ñoom dañuy toppe rek jaaral leen nii ñu jaar ni def leen ñu def waaye ci biir trois cents yooyu am na ci cinquante yoo xam ne ni ñoom ña ngay xalaat di jox ñi nga xam ne nii ñooy ñoo ñoo ŋànk yëf yi dëgg-dëgg ñooy njiit li te njiit li boo koy xool moom li yonent li yonent yàlla euh, Seydina Yusuf alayhi salaatu wa salaam waxoon ne ij'alni ala xazaa'ini al-ardi inni xafisun alim loolu mooy maa man jox leen ma mooy mbir mi maa ko mën a doxal jox leen ma loolu su fekkee ab président la wala njiit lu mën a doon kon dafa mel ne taxaw na taxawaay boobu ne ij'alni ala xazaa'ini al-ardi inni xafisun alim ña nga xam ne nii ñoo ko topp itam ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko ñoom la tànn taf leen ca ci wetam ñu koy jàppale mooy fukk yooyu ñaar yi ma wax mooy fukk yeeg ñaar yi ma wax nga xam ne mooy jàppale jëmmi président bi wala njiit li rek laa bëgg a wax njiit li lu mu mën a doon ki ne ij'alni ala xazaa'inil ardi jël ñee jàppale leen am na cinquante yu bokk ci trois cents yi yoo xam ne nii dañuy bokk dañuy dugg ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wax ne euh, euh, ku gis lu lu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi loolu ñi ko man mooy kenn ki ak fukk ak ñaar yim tànn ñuy fukk ak ñett ñoom ñoo man fekk nii place bi ñu fiy def mbalit wala ñu fiy def leneen ñu ne lii bis ni ki tey tere nañ ko teg sanction ya ca war ak yépp yooyu ñëpp mënu ko fukki yeeg ñaar rek ñoo ko man te mu ngi jóge ci kenn ki cinquante yi bokk ci ci trois cents yi liñ man mooy la ca tegee mooy boo ko mënul fa illam yastati' fa bi lisaanihi mooy lii sëñ Maam Mor di def moo mbalit mi mënu ko fee jëlee waaye nag mën naa ñëw wax ah loo xam ne fukk yeeg ñaar dinañ ko dégg bu ko fukki yeeg ñaar déggee nag su fekkee ne ñoom xamuñu ko woon wala yëguñu ko woon wala mënuñu ko woon ñu déeg jëm ci jóg dox jëm ca loolu mooy xadis euh, euh, boobu la ca tege nag mooy exemple rek laay joxe boo xam ne nii xaj na fii laa koy joxe bu ma jëli exemple bu sori buñ xoolee biir jàkka ji ak li wër jàkka ji yaakaar naa bu garab yi amee bariwul su fekkee genn garab mi ngi fi garab yi bariwul te ku ne xam ne ni njariñul garab su fekkoon clôturer nañ ko ak ay garab ba mu jeex dafay am njariñ lu muy am mooy dana wàññi tàngoor wi benn ñaareel ba dina wàññi poussière bi ñetteel bi dana rafetal jumaa ji te loolu amu fi ndax dafa jafe moo tax amu fi déedéet jafewul su fekkoon ne sëñ Abbas tey jii nee na woon ku yaakaar borom daaru na ma jëmbatal genn garab te taxawu ko ba màgg man Touba laa dëkk waaye donte du ma dëkkuma fi sax dinaa fay kenn benn waay cinq mille ne ko dee ma rooseel sama garab waaye su fekkee moom waxu ko kon comme euh, trois cent euh, trois cent personnes yooyu mooy nit ñu bari ñi ñoom mënuñu koo defal seen bopp tant que kii leen yilif joxuñu leen mooy fukki yeeg ñaar rek moom waaw maa ngi waaye nag maa ngi ci jublu njiit lu mën a doon rek moo xam entreprise nga jiite wala am réew nga jiite wala am dëkk nga jiite wala ay taalibe nga yor njiit lu mu mën a doon rek ña nga jiite loolu moo warloog ci ñoom waaye nag jiit loo gisit fukk yeeg ñaar yooyu koy wër da cee am solo bu baax a baax ndax nit dina toll ci boromam foo xam ne nii ay détails duutu ko ñor léegi nag fukk ak ñaar yooyee moo tax ñu koy tànn pour détails yi ñu ko koy jottali ndax señ bi du ñëw di xool garab yi jëmbat nañ ko jëmbat fii rafet nag aménagé nañ ko yooyu waaye fukk ak ñaar ya ko wër ci 313 yi fukk kenn ki ak fukk ñaar yam tànn ñuy fukk ak ñett fukk ak ñaar yi ñoom ñooy ñooy lijjanti détails yi waaw ñooy conseil fexe ba mbir yi di am kon loolu lu gàtt la waaye exemple la bu concret boo xam ne nii jamono yu nekk mën nañ taxawal lu am solo waaye su fekkee nag jóguñu rek dox jëm ca mën naa bañ a am faw mbir mi am na fu muy jóge ci taalibe yi nga xam ne ñoom lu ñuy xaar rek mooy def leen ñu def ko waaye tant que loolu amut yaakaaruma ne euh, loolu nag bu ñu ko waxee jëmale ko ci am réew mooy volonté politique volonté politique moo mën a soppi am réew globalement suñ suñ fekkee réew mi yépp la ñuy wax su fekkee ab dëkk la. kañ dénk dëkk ba rek muy chef de euh, euh, nu ñu koy waxee maire ba wala yooyu waaw moom mooy soppi dëpp bu dee daara sëriñ daara ba bu dee ab entreprise ka ko jiite lu mu mën a doon noonu lay demee kon mbir mu nekk nit ñu bari ñi amuñu ci solo nit ñu néew ñi ñoom ñooy joxe xalaat yi nit ñu euh, nit ñu bari ñi jaar ca comme exemple yi nga joxe ci Paul Kagame mooy président Rwanda mooy dëkk bi ñu doon wone ak ni mu nosewoo moom mooy jiitu ci lépp bu ñuy bale mooy jiitu bu ñuy def lu ne mooy jiitu lu ne mooy jiitu bu ko defee mooy taxit gis nga résultat yi ñuy am su fekkee nag loolu amut day jafe ci ñun ñu mën a àgg fa ñu war a àgg dëgg dëgg dëgg loolu laa amoon ci li ma ci doon barke la wasalaamaaleykum Mm-hmm. aouzu billahi min asheytaani irajimi bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi uh, mbokk mi Serigne Mamor Sall ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci turu muassasatu Wafa bi xuquqil iman di wax ne waxtaan wi am na solo lool te solo si laaj yi firndeel na ko mel na ni déglu nañ la te bàyyi nañ la xel mbokk mi nee na bi mu rafet rafetloo sa waxtaan daf doon laaj mu ni ndax ab forage ak marché mën nañoo bokk nekk loolu la doon laaj ci ab laajam waaw asalaamaaleykum ah, kon dindil bi ah? waa baax na léegi ah. baax na baax na waaw li muy laaj mu ne ndax forage ak marché mën nañoo nekk xam nga forage bi fi muy jëlee ndox mi daanaka boo seetee ca suuf ay cent mètres jëm jëm loolu la te tiwo yi nga xam ne ni dañ koy branché ci forage bi ñuy jël ndox mi du ko yóbbu feneen ñoom jotewuñ dara ak marché bi kon war nañoo mën a nekk jërëjëf mbokk mi nee na dafa dégg ñu wax ni jam ñaaju suuf sa dañoo wax ne day dund te ña ngi fay tabax muy laaj mu ne ndax su fekkee ne loolu ñu wax am na ak ña fay tabax ndax kon ñu ngi bàyyi xel loolu jam ñaajo mu ne dañoo wax ne suuf si day dund muy wax te nee na fi mu toll nii ña ngi fay tabax muy laaj est-ce que kon ñiy tabax bu fekkee loolu am na ña ngay bàyyi xel loolu suuf si dund noonu waaw jërëjëf ñi ma jot a gis ak yi ma jot a dégg de ñi ngi koy topp ndax euh, lu mel noonu kiy def investissement mooy nit kiy ñëw di def xaalisam ñaare bu ko xamul wala defu ko lim ci ñàkk mooy mooy ëpp la nga xam ne nii la ci doon daw kon nag euh, yaakaar naa ne ndax ku dee bâtiment yu mag yaa ngi fa gis yëpp moom yooyu dañ koy jox bureau d'étude mu def étude yi ñu jox ko bureau de contrôle mu vérifier saytu ndax li bureau d'étude bi baax ak nit ñi ngay tab ñi tabaxal seen bopp nag xaw ma waaye xam naa ne ku ko ci deful it maa ngi lay digal eh, xelal nga nga def waaw ah, waaw quelle est votre idée sur les confinements bi nañ ko pare ah. quelle solution pouvez-vous kii day laaj mu ne ban saafara lañ mën a joxe ci xat-xat yi am ci màggal gi lu mel ne màggalu Touba wala loolu li ciy njëkk mooy def li naan plan de circulation plan de circulation euh, autorités yi sax dinañ ko def waaye man d'accorduma ci niñ koy defee ndax gendarmerie lañ koy jox mu di ko def te gendarmerie li mu jàng yaakaar naa mooy ordre li muy li muy def mooy dañ naan ko yow fexeel fii bu fi kenn jaar mu bañ koo ko jaar wala ku fi jaar teg ko daan mu teg ko daan loolu mooy liggéeyam wala boo xanaa mu doon gendarme boo xam ne dafa dem jàngi li nga xam ne ñi ingénieur génie civil yi toppatoo circulation loolu lañ jàng ba pare nekk gendarme xëy na kooku dina ko mën a def ndax plan de circulation li muy laaj day day laaj nga am euh, information mooy xam xam tali bi ñaata oto fi jaar ñaata pieton fi jaar fan la ñuy jaar euh, fan la ñu war a taxaw fu ñu war a taxaw dafa am lu bari lu muy laaj ni ngay dimensionné euh, structure batiment nga xam da ngay def plan béton armé def plan architectural def image 3D def leneen ak leneen loolu dafa am ci circulation dañ koy war di def waaye nag fii gisaguma ñu koy defee ñu koy defee noonu ndax màggal gi boo seetee ñun am na xayma buñ fi defoon 2013 2014 ci rutu ngaabu bi pour xool euh, rutu ngaabu bi mooy tali bi nga xam ne mooy route nationale moom lañ naan RN RN RN mooy mooy jàppale ma ci micro bi mooy RN 3 RN 3 bi moom mooy Touba génn continuer jëm Daara diggante foofa ngaabu bi ñu fa defee xayma ci ñetti fan yi bisu màggal gi ci midi lañ ko tàmbali 2000 euh, màggalu 2014 la yaakaar naa wala 2013 2014 mu def ñetti fan dibéer la woon altine talaata bi ñu xoolee ci xayma 15000 euh, véhicules mooy fukki junneeg euh, juróom ci ay oto lañ fa lañ fa lañ fa xayma yoo xam ne ñoo doon ñoo doon dugg ak génn Touba ci li ma jàpp daal pour bañ a guddal mooy ne buñ ko jaaralee ci yoon pexe mën naa am jaarale ko ci yoon nag mooy def étude de plan de circulation boo xam ne dañ ko baase dañ ko sukkandiku ci xam-xam waaye bañ koo defee rek ay xalaatu suñu xalaatu bopp bu amee loolu mën naa am leneen yi itam mooy lu mel ne charrette yi Touba charrette yi waruñoo mën a daw ci tali bi ndax mu noo defar tali boo xam ne kilomètre bi ay ay ay cent millions deux cent millions lay jar léeg-léeg trois cent millions loolu defaruñ ko pour charrette te charrette moom mën naa daw ci suuf si boo xoolee sax am na étude bu Ageroute defoon jàgg na waaye nag gisuma ñu di ko doxalee. boobu liñ ci defoon ci étude mooy ne charrette yi mën nañ leen a jariñoo waaye dafa am fu ñuy yam nga xam dañuy jële nit ñi fu sori indi leen fu jege lu mel ne ay kaar wala leneen jële leen fa waaye waruñ mën a bàyyi leen ñuy buuxante ak di xëccoog oto yi tali bi yaakaar naa loolu liy indi jafe-jafe bi ci la bokk waaw ay fett fett ci suuf si fu ñu naan Sébikotane ca wetu Dakar muy laaj ndax loolu mën naa bis indi eh, yëngu-yëngu suuf si eh, yaakaaruma ko foofu yaakaaruma ko ndax xëy na suuf si fett la rek ndax leneen waaye foofu bu doon Sénégal foofu gisuma fi ay zone yoo xam ne nee nañ zone yi am tremblement de terre ndax fi ñu doon wax Dakar mooy ne li fi amoon volcan mooy mamel yooyu fay na bu yàgg loolu la ñu jërëjëf